soo fàttee nag ñaari sujjóot ñëpp ñëpp nga xam defoo ca benn benn saa yoo ko fàttalikoo dangay daal di xawee ko ñëw def si ko waaye nag boo xawee ko ba agsi da ngay jékki-jékki sujjóot waaye doo toog ba noppi door di sujjóot ndax foofu amul ab jataay muy nag bi nga fàttee benn sujjóot te defaree ko ni ñu waxee ak bi nga fàttee ñaari sujjóot te defaree ko ni ñu waxee yépp ñoo ci yemoo ba jullee ba sëlmal na nga def baxda salaam ndax gis nga yokk bi nga xam ne moom nga yokk julli ga wa in tadakkara ndem fàttaliku na ak sujooda sujood ba'da rafi rasihi ci gannaaw yëkkati boppam min rakxati tukkee ci ràkk ba allati ba nga xam ne taliha dana sës ca moom tamaadaa kon mu wéy fii salaati yi julleem nga wala mu jeex te du dellu wa alqaatem wacc rakkaata sahwi rakkab jamuj ga wasaada te mu dolli rakkaatan ab rakka fii mawdihiha ci bérébam ba daaniyan mbir mu mi aji jokk wa sajada te mu sujjóot xabla salaami ci njëkk sëlmal in dem nekk na minal óola yey ni di bokk ci ñaar rakk ñu njëkk wata dakkara te mu fàttaliku baxda xaq di taalisati ci gannaaw fas rakkab ñetteel ba wa baxda salaami te mu sujjóot nag baxda salaam in lam takku ndéem nekkutoon minal oola yay ni di bokk ci ñaar ràkk ñu njëkk aw kaanat wala nekkoon na sax min huma di bokk ci ñoom ñaar wata dakkara te mu fàttaliku xaq xaqdi saalisati ci njëkk fas ràkk ñetteel ba li ànd na suurata ngir naka saar wa wal juloosa ak jataay ba lam yafootaa rawuñu ñoom ñaar faatuñu masala mi téere yu bare bari dana ko di andi mooy bu fekkee ne ab raq danga cee fàtte farata lay nga mën koo def mooy rekk nga jàll ca ràkka ba ci sës baru koo ca ba siggi su fekkee ràkka bii fàtte nga ci lu mel ne ab sujjóot dem nag ba bu sës ca moom ba rukkoo ca ba siggi kon ràkk ba nga bàyyee woon farata ja moom raw na ndax bàyyi nañ ca farata te mënee su ko dabaatal kon ràkk bi sus ci moom rek moo koy wecci loolu la ñuy tuddee albinaa u jokk bu ne baaniyan loolu la mooy ràkk ba nga xam ne bàyyi nañ ca farata dabaatal ga wees na dañ koy bañ a limaale ba sës ci moom daal di koy wecci nga xam ne bu fekkee rakk bu njëkk bi ci nga fàtte woon ab sujjóot te moom la borom téere bi misaale nga dem nag ci rakkab ñaareel ba ba rukkoo ca ba siggi door a fàttaliku ne rakk bu njëkk ba bàyyi woon nga ca sujjóot da ngay jàpp ne kon amatoo bu njëkk bu ñaareel bii soppiku na bu jëkk noonu nag lay dem ci rakk yëpp yëpp boo demoon ci boobu ñetteel barukoo ca bisit gi fàttaliku ne ah rakkab ñaareel kat bàyyi woon nga ci farata da jàpp ni amatoo boobu ñaareel boobu ñetteel bi daal di koy wecci noonu rakkay julli gi ci tegaloo ñu koy tuddee ak jokk loolu nag ndolleen moom faw mu am ca foo ko fekk rek ndolleen du ca mën a ñàkk ndax ràkk ba nga xam dañ caa bàyyi farata te weccee ko beneen ndolleen lay doon day def nag léeg-léeg ndolleen li taseeg ak wàññi ci wet ndax bu fekkee farata ji da nga koo fàttee ci rakk bu jëkk walla ci rakkab ñaareel te nga yeex koo fàttaliku ba dem ba ci rakkab ñetteel ba rukkoo ba siggi kon boo ko dee seet rakkam ñetteel bi soppiku na ab ñaareel ndax ñaareel jiitu woon am na ca bu yàqu bu ñetteel bi wecc ko ko ñetteel bi soppiku na ab ñaareel gis nga jàngoo ci saar ndax ba nga tolloo ñetteel bay jàng nga jàngal faatixe kese defe ne ab ñetteel la nga rokkoo ba siggi nag nga door a yëg ne kat am na benn rakk bu yàqu nga weccee ko bii te kon bii soppi ko nag ñaareel te amul aw saar de sax bu fekkee bi nga rokkoo ba siggi rek nga fàttali ko loolu kon saar rek mooy raw te kon boo xasee jàpp ne ñaareel la da ngay toog foofu kon taaya kon taaya digg ba du la raw foofu moom saa rek moo lay raw waaye moom du te nga sujjóot xabla salaam tax dangaa boole doole wàññi doole gi mooy ràkka boobu nga xam ne danga nga caa fàtte woon farata te weccee ko beneen wàññi gi mooy ràkkab ñaareel bi amutu saar ndax ba ngay toll ci taxawaay ba da ngaa jàppoon ne ab ñetteel la ba jàng ci faatiyee kese dem soppikum ñaareel nag kon manqué naw saar mu di ak doole ko wàññi loolu tax nga sujjóot xabla salaam léeg-léeg nag moom saar wa day raw taaye digg jë ba tey raw loolu mooy nga dem ba ci ràkkab ñeenteel ba door a fàttaliku ne ràkk bu jëkk ba walla bu ñaareel ba fàtte nga ca farata kon xam nga ràkk bii nga toll mu di ñeenteel soppiku na ab ñetteel rakk ba nga weesoon mu nekkan ab ñetteel soppiku nag ñaareel léegi nag boo ko dee seet kon am nga ñetti rakk yoo xam ne taayu woo ca taayu digg fa nga toogoon di ko jàppee ñaareel du woon ab ñaareel kon julli gi boo ko seetloo ni mu tëddee sa rakkab ñaareel amul aw saar ndax moo doon ñetteel ba moo soppikub ñaareel te ba nga ci tool da ngaa defe woon ne ab ñetteel la ba jàngoo caw saar kon saar raw na foofu ba tey it taayoo taaye digg ndax fa nga toogoon taaye defe ne ñaareel la du woon ak ñaareel kon nag taaye digg raw na aw saar raw na defoo ci lenn ci boo seetloo ni ràkka yi tëdd léegi moo tax kon ñu digga la xable salaam ndax danga boole dolleeg wàññi dolle gi xëy na doo ko fàtte mooy rakk ba nga xam ne farat rek nga ci bàyyi te weetlee ko beneen wàññi gi nag mooy wàññi taayu digg ak bañ a jàng aw saar ci rakkab ñaareel kon ci takk-takk fa ngay sujjóoti xawle salaam rek mooy farata ba nga fàtte yaa ngi ko fàttee ci ràkka bu jëkk wala bopp ñaareel ta yeex yéex koo fàttaliku ba fas ràkkab ñetteel mbaa nga foofu rek la doole wàññi di tase nga sujjóot xable salaam de bu fekkoon ne farata bi nga fàttee fàtte woo ko ci ràkka bu jëkk fàtte woo ko ci ràkkab ñaareel léegi nga fàttee ko ci ràkkab ñetteel mbaa boog ci rakk bu njëkk sax mbaa bu ñaareel da nga ko fàtte waaye da nga koo gaaw a fàttaliku laata ngay sëgg ca rakkam ñetteel ba bu boobaa ndollilu kese moo ci nekk ci misaal bi nga taxawee ci rakkam ñetteel di jàng soo fàttalikoon rakk bu njëkk ba bàyyi woon nga ca ab sujjóot te limaalee too ko nga xam ne boobu ñaareel soppi ko na bu njëkk boobu ñetteel bi soppi ko na ñaareel te gis nga yaa ngi taxaw sëggagoo kon na ngay daal di jàng aw saar te baraka boobu jeexee nga toog foofu taaye xam ne foofu mooy sab ñaareel su boobaa kon saar wa rawut jataay ba muy taaye digg jë ba tey rawut xam ne foofu ndolleen kese moo fay am nga sujjóot nag baada salaam dong kon ci takk-takk bu fekkee ne rakka ba nga bàyyee farata ja du bu jëkk du bu ñaareel wala sax rakka bu jëkk la wala boobu ñaareel waaye ba nga taxawee rekk ci rakkam ñetteel ba laata ngay sëgg da ngay fàttaliku ne ah rakka sàngam bàyyi nga ca farata ba limaaleetoo ko loolu kon moom da ngay daal di def saar wa foofee nga taxaw ci rakkab ñetteel ba jàpp ne sopp ku nam ñaareel te bu rakka boobu jeexee nga toog foofa taay taay di door a jàll loolu moo tax ñu ne kon leen dong mooy am ci sa julli nga sujjóot baax de salaam waaye wàññeen amu ca bay taseeg leen la ba ngay sujjóot xable salaam masala moom boo ko seetloo day nuru lu jaxasoo waaye mënees na koo teqale mel na ne bu baax a baax wa man sallama ku sëlmal shakkan mbir muy aji sikki sàkka fii kamaali salaatihi ci matuk julleem ga batalat kon yàqu na salaatuhoo julleem ga boo dee julli di sikki sàkka julli gi mat na wala matut te nekk kuy jax baax na dañ ne kon da jàll la ngay sikki sàkka nga indi ko ba mu wóor julli gi mat na kon nag booy sikki sàkka julli gi mat na wala matut nga daal di sëlmal kon la nga defoon lépp yàqu na da ngay tàmbaliwaat bu dee nag koo xam ne xelam day jax-jaxee moom bis bu ne mu dal ko du jénnal say ba mu jàpp ne rek mat na bàyyi ko noona te bu sëlmalee mu def baxandi salaam te waxale ko saytaane wasahu juum salaat salaatul qadaay julik fay ka sax yi mi ngi mel ne ki juum fii salaatil addaay ci julli jox ga joox mooy julli ca waxtu wa fay nag mooy waxtu wa jàll ba noppi nga door di julli mu ne nag juum ci julli ca waxtu wa ak juum ci julli koy fay ñoo yemoo dong amatu wuute bépp njuumte bu la waxal ne la nangam nga koy defare xamal ne njuumte boobee mu dal la ci julli goo julli ci waxtu ak mu dal la ci julli goo fay bora fekk waxtu wa jàll ñoo yemoo rek wa sahwu juum fin naafilati ci naafila ka sahwi mi ngi mel ki juum fil faridati ci julli farata illa fi sitti masaila dara ci juróom-benni masala alfatihati fatiha wa suurati aku saar wa sirri ak yenu wal jahri ak biral wa siyaadati rakhatin ak doole ab rakka wa nisyaani baadul arkaani ak fàtte lenn ca tonk ya in taala yàgg na ci naafila juum ca moom doon julli farata juum ca ñoo yemoo ñoo bokk itam luñ koy defare ba des nag juróom benni masala yoo xam ne boo ci juumee ci farata ak boo ci juumee ci naafila du bokk mooy juum ci faatiha ak juum ci aw saar muy ñaar ak juum ci yalu muy ñett ak juum ci biral muy ñeent ak juum ba yokk juróom ak juum ba fàtte farata tam xasi yàgg mu juróom benn juróom benn yi moom nga juum ko ci farata ak nga jum ko ci naafila du benn mu daal la koy teqaleel fa man nasiya ku fàtte alfatihata fatiha fi naafilat ci naafila wa tadakkara te mu fàttaliku ba'da rukkoo ci gannaaw rukkoo tamaadaa kon mu wéy wa sajada te mu sujjóot xabla salaam yi ci njëkk sëlmal bi xilaafil faridati ci wuuteeg farata te innahu naka moom yul xiida wacc ci ka rakk xatta boobee wa yarsidu tamuy dolli uxra beneen wa yatamaada tamuy wéy wa yakoonu tey nekk sujooduhu sujootam ba kama zakarna naka lu tudde woon fii taariki sujoodi ci aji bàyyi ba boo doon julli la fàtte jàng fatiha waaye yeex nga koo fàttaliku baru koo ba noppi kon da ngay yooyu rek ci julli ga te sujjóot xable salaam mu daal di wecci fatiha ja nga fàtte woon jàng loolu nag xam nga ne wuti naag bu doon farata bu doon farata moom nga fàtte jàng fatiha ba mu raw dañuy jàpp ne kon booba rakka boo ko limaaleeti rakka bu sës ci moom rek moo koy wecci waxoon nañ ne julli gu mel noonu foo ko fekk rek ndoolin am na ca ba noppi ndax rakk ba nga fàtte farata weccee ko beneen lépp ndoolin lay doon bu taseeg nag wàññeen ci wet ca na rakk yo jëllër bi ko nga def xable salaam bu fekkee nag wàññeen amaatu ca benn yoon nga def rek baxde salaam bu doon ci farata noonu lay mel waaye ndegam ci naafila la nga fàtte ca fatiha ba gannaaw boo rukkoo nga ko fàttaliku da ngay sujur rek xabla salaam mu daal di baax wa man nasiya ku fàtte as suurata saar wa awil jahra wala biral awi sirra wala yalu fi naafila ci naafila wata dakkara te mu fàttaliku ba da rukkoo ci gannaaw rukkoo tamaada kon mu wéy wala sujooda te def sujood alahi mu di ko war bi xilaafil faridati ci wuteeg farata boo doon julli naafila fàtte jàng aw saar wala fu ñu soppan biral yow biraloo mbaa fu ñu soppoon yelu te yow yeluwoo nga yeex koo fàttaliku nag baru koo ba noppi da nga ñuy rekk tey du aajowoo ngay sujjóot loolu nag xam nga ne wóote nag bu doon farata bu doon farata moom boo ci bàyyee aw saaru lëm mbaa nga bàyyi yelu mbaa biral lu ci nekk am na sujjóot ndax farata boo ci bàyyee saar da nga koy sujjóotal xam ne salaam boo ci bàyyee biral ba tey sujjóotal ko xam ne salaam boo ci bàyyee yelu sujjóotal ko bax de salaam waaye bu dee ci naafila nii moom nga fàtte ko ba gannaaw boo war ko nga ko fàttaliku da nga koy bàyyi rek noona sujjóot bi ca war wa man qaama ku jóg ila taalifat jëm ci rakkam ñetteel fi naafilati ci naafila fa in tadakkara ndem fàttaliku na xabla xaq ji rukoo ci njëkk fasu rukoo ba rajaxa mu dellu wa sajada te mu sujjóot ba ànd salaam ci gannaaw sëlmal wa in xaqada ndem fas na ak taalisata rakkam ñetteel ba wa tama tamaada mu wéy wa saada te mu dolli arrabihata rakkam ñeenteel wa sajada te mu sujjóot qabla salaami ci njëkk sëlmal bi xilaafil faridati ci wuuteeg jullik farata fa innahu naka moom yarji'u dana dellu mata ma dakara saayu fàttalikoo wa yasjudu te mu sujjóot ba'da salaami ci gannaaw sëlmal ba tey bu doon naafila bu amee ñaar dañ koo digal taaya sëlmal bu ko fàttee nag jóg taxaw ci rakkam ñetteel ñu seet ba xam kañ la ko fàttaliku bu fekkee laata muy rëkkoo ba siggi la xam ne kon ràkka ba fa soogut kon day dellu toog taaya te bu sëlmalee mu sujjóot ba xam salaam bu fekkee nag rakkam ñetteel ba xës na fasu mooy rukkoo na ca ba siggi door a fàttaliku ne moom ko deroon naafi la te amoon na ñaar ba rakkam yi mu tollu sax ba rukkoo ci ba siggi am ñetteel la day jàll kon yokk ca beneen muy ñeent mu daldi taaya waaye nag balaa sëlmal na def xabla salaam ndax ba mu amee ñaar dañ ko digaloon taaya foofu sëlmal te defu ko woon loola kon ak wàññi la kon na sujjóot xabla salaam loolu nag wute nag bu doon jullik farata xam nga farata moom saa yoo julli ay rakkaam ba mu mat nga jóg jàll ci beneen rakka di ko yokk saa yoo fàttalikoo rek ne jullik farata gi matoon na rakka bi nga toll ndolleen la moo xam fasu na moo xam fasuwut maanaam moo xam rukkoo nga moo xam rukkoo woo da ngay daal di delluwaat toog taaya sëlmal te sujjóot baxda salaam farata moom sañoo rakka yu mat nga jàll ci beneen rek ko ne rakka yu mat na ba noppi nag di jàll di ko yokk déedéet loolu moom boo ko tayee sax mu yàqu maanaam ci misaal doon julli tisbaar julli ko ñeent ba mat nga fàtte ko jug jëm ci juróomeel juróomeel ba saa yoo fàttalikoo tisbaar matoon na da nga daal di gaaw toog taaya sëlmal te sujjóot ba salaam waaye soo jàllee àggale ràkk boobe mu juróomeel rek ci tey julli ga dal di yàqu ci takk-takk moom julli farata boo xasee julli ay rakkaam ba mu mat nga jóg jàll ci beneen rakk saa yoo fàttalikoo ne julli gi matoon na danga daldi daal di war a dellu si toog taaya sëlmal te sujjóot ba salaam waaye boo jàllee rek ci ràkk boobe te wóoloon ak yokk la julli gi daldi yàqu wa man nasiya ku fàtte rukk nan ab ponk mi nan naafilat ci naafila kar rukkoo ay ni ki rukkoo aw sujjóot wala sujjóot wala mu yeta zakkar te fàttaliku wut xataa sallama ba mu sëlmal wa taala te mu yàgg fala ihaadata kon deetug baamu àllahi di ko war bi xilaafil faridati ci wuuteeg farata fa innahu naka moom yu'iduha dana ko baamu abadan faaw. boo doon julli naafila fàtte ca farata mel ne naafila ga fàtte nga ci ab rukkoo mbaa ab sujjóot nga yéex ko fàttaliku nag ba sëlmal ba mu yàgg boole ca kon na koy bàyyi noonu rek dara wóorul la ca. du aajowoo baamu du wo def dara loolu nag xam nga ne wute naag jullit farata jullit farata moom boo ca fàttee farata mel ne rukkoo mbaa sujjóot ba sëlmal ba mu yàgg julli ga day yàqu faw da nga koy julliwaat kon juróom-benni masala mooy yi nga xam ne juum ca ci farata yemut ak juum ca ci naafila te xoman xataxa ku dagg an naafilata naafila amidan mbir muy tey ko aw taraka wala mu bàyyi min xaa ci naafila ga rakkaatan ab rakka aw sajadatan ba ab sujoot amidan mbir muy aji tey ko aadaha kon mu war koo baamu abadan faw naafila warut waaye boo ci xasee dugg day soppiku lu war kon nag dooruñ julli naafila jekki-jekki rek daal di koy dagg bàyyi ko wala nga tey ko bàyyi ca ab ràkkab lëm mbaa ab sujjóot mbaa ab rukkoo ñoo ci yemoo rek faw rek nga war koo defaat mooy faw nga war a defaat naafila ga ndax warutoon waaye tamit xasee dugg rek la soppiku lu war ci takk-takk kon saa duggee ci naafila rek walbatiku tay ko def lu koy yàq rek faw da koy war defaat te du ko sañ bañ ndax waru ko waaye moo jekki woon jekki dugal ca boppam bu daal soppiku lu war wa man tanahada ku ajet fii salaati yi julleem nga falaasi di dara xaalis di ko war illaa an yamtiqa ndare bu dafa tudd bi fuñ ci ay araf julli ajjat dara nekku ca lu may nag na mu ajjate arax dafa génnaale su fekkee dafa génne araf moom day mel ne ku wax loolu mooy su ko tayee julli ga yàqu su fekkee tayu ko day sujjóot bax da salaam isa saha juum na al imaamu ilimaan ba bi naqsin ci ak wàññi aw siyaadatin wala ak dolli sabaxa kon sabal bi ci moom al ma moom maa moom ma ki lay jiite bu juumee ba nara wàññi julli gi mbaa mu juum ba nara yokk julli gi nga wax subhanallah sabal ko ndax mu xam ne mi ngi bëgg a yokk mbaa mi ngi bëgg wàññi ndax mu def la mu war a def suñu ko sàbbaalee sàbbaal nag mënta xam nag mënees naa wax ak moom te wax ji du yàq julli ga wa isa qaama ndeem jóg na imaamu ko sa ilimaan min rek xatay ni bàyyi ko ñaar rakka fa sabbih kon na nga sàbbaal bi ci moom fa in faaraqa ndeem teqalikoo naag al arda suuf fatta bixu na nga ko topp man na it fat baxu na nga ko topp sa ilimaan bu amee ñaari rakka ñu digal ko toog taaye taaye digg mu fàtte ko nag tàmbalee jóg kon bu fekkee ne ay loxoom ak ay bëti woomam ba tey am na ca luy laal suuf mbaa lépp ngay laal suuf kon na koy sàbbaal ndax mu dellu toogaat taaya waaye nag boo seetloo ne ay loxoom ak ay bëtiwoom dara laalatu ca suuf kon doo ko sàbbaalati da koy bàyyi rek mu jàll ko defee nag jëllu na taayi digg mu sujjóot xabla salaam loolu nag bari na lu ñu ciy jóom mbooloo mi dañoo miin rek am ñaari rakka taaya taaya digg ba nga xamee ne bu limaan demee ba taxaw jon itam du tee rek ñoom ñu toog di ko sàbbaal di ko ne dellu si bàyyi nga taaya digg te foofu war ñu ko woon a ilimaan ba itam daa war a topp rek xam-xamam xam ne daa war a wéy rek ci julli ga te sujjóot xabla salaam wa in jala sa ndeem toog na fil ula ci ràkk bu jëkk awin saalisati wala boobu ñetteel toxum jëwal wala tajlis te bu toog maa xaw ànd ak moom sa ilimaan bu amee benn ràkk daal di toog foofa yow mi maamoom da ngay taxaw te sàbbaal ko ndax mu xam ne fi mu toog muy rakk bu jëkk deesu fi toog ba tey bu toogoon ci ràkkub ñetteel te du timis fekk ma julli ñeent ràkk kon yow maamoom da ngay taxaw te sàbbaal ko ndax mu xam ne foofu am ñetteel la deesu fa toog wa in sajada ndem sujoot na waahidatan benn sujoot wa mu bàyyi ak taaniyata sujootu ñaareel ba fa sabbih kon na nga sàbbaal bi ci moom wala taqumte bul jóg maaxu ànd ak moom illa an taxaafa ndare bu danga ragal xaq da rukkoohi fas rukkoom ba fat baaxu kon nanga ko topp wala tajlis te bul toogaat ba da zalika ci gannaaw loolee maxaxoo ànd ak moom laa fi saaniyatin du ci ab ñaareel wala fi raabihatin du ci ab ñeenteel fa ida sallama ndeem salmal na fasit dollil rakkaatan ab rakk uxra beneen badalan mu di ak wot maanaam mu di ak wecci mina rakkaati ci rakk ba ëllëti ba nga xam ne alxaytaha waccoon nga ko baaniyan mbir mu ngay aji jokk wasjud te nga sujjóot xabla salaami ci njëkk salmal am na yax buy bind wa tasjudu da nga sujjóot xabla salaami ci njëkk salmal waaye naa mi benn la fa in kuntum dem nekkoon ngeen jamaahatan di mbooloo fal afdalu kon la gën lakum ñeel leen an tuqaddimoo moo di ngeen jiital waaxidan kenn yuttimu ku dana mottali bikum ak yéen benn rakk bu ne ñaari sujjóot la am kon nag kiloy jiite bu sujjóotee benn sujjóot ba dayub ñaareel ba da koy sàbbaal ndax mu fàttaliku ne bàyyi na sujjóotu ñaareel su fekkee nag ba mu fàttee sujjóotu ñaareel ba dafa jóg taxaw ci rakk ba ci sës te kat sàbbaal nga sàbbaal dellu si wut te ragal nga ne boo yeexee moom mu daal di rukkoo jàll kon da ngay jóg yow itam fekki ko dangay ngay jóg fekki ko ànd ak moom ca rakk booba ba noppi nag mu wóor ne am ngeen rakk boo xam ne fàtte nañ ca ab sujjóot te rakk ba ci suuf rek bu ci xasee rukkoo ba siggi raaka ba jiitu woon tañ fàtte ci ab sujjóot mëne su ko defarati dañu koy bañ a waññiwaale ci julli gi te bi ci moom wecci ko su boobaa nag su ilimaan tolloo fa mu defee ne ñaareel la ba toog di taaya yow bu toog dangay ngay jóg taxaw te xam nga ne foofa moo ko jàpp ñaareel waaye ab benneel la ndax daan benn bu yàqu te yëgu ko su àggee ci fa mu defee nam ñeenteel la toog foofu di taaya yow bul toogandoog moom dangay jóg taxaw ndax moom moo ko jàppee ñeenteel waaye ab ñetteel la ndax daa am benn bu yàqu kenn limaaneetu ko te moom yegu ko bu jullee ba sëlmal nag yow nga indi ab ràkka weccee ko boobee nga xam ne ca la fàtte woon sujjóot ba nga toog sabal ko sabal dellusiwut nga ragal ne ràkk bee mu taxaw lee mu fasu nga jóg fekki ko booba ràkk bu ilimaan sëlmalee da koy fay mel ne bu mu la rawe woon nga xam ne ràkk ba lu mu doonoon rek moom nga koy def fekkee da doon ràkk bu am fatiha ak saar boo koy fay ngay jàng fatiha ak saar bu dee ràkk boo xam ne fatiha kese la amoon ba tey boo koy fay fatiha kese nga cay jàng